mu ne te solo nañ ci sa imaam muslim jële ci seydina wa mawlaana aliyin aliyun aliyin radiyallahu anhu di amirul mu'minin moom mu ne walladhi falaqal habba wa bara'a an-nasma innahu la ahdun la ahdu nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wala yubghini wala yubghiduni illa munafiq waaw Allahu akbar mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu anhu imaamu Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi moom itam daal dina kaa solo na ko noon al imaamu Abu Isa wala imaamu Abu Isa ak al imaamu An-Nasaa'iyu ak al imaamu Ibnu Maaja waaye jiitu wala na leen ci ñoom yow al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi waaw Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne walladhi falaqa al-habba wa bara'a an-nasama waat naa ci ki nga xamante ne nii moo fell pepp mu génn ci suuf génne gàncax yu bari yi mu génne waaw mu ne wa bara an nasama te mooy ki sos defar te moo créé li nga xam ne mooy bakkan ak dund innahu dëgg dëgg lii ma leen di wax la ahdu nabiyil ummi sallallahu alayhi wa sallam ilayya mooy dig wax dig bi nga xam ne moom la ma yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne mooy yonent bi nga xam ne kojug nday la doonul woon bind doonul woon liir doonul woon bind waaye kojug nday la ndax mooy cosaanu mbir yi sallallahu alayhi wa sallama borom bi julli na yal na yàlla di continuer julli tey sëlmal ci moom ne anna laa yuhibbunii man ali du ma balaa yuhibbanii du ma bëgg illaa mu'min ku dul ku gëm yàlla wala wala yubghinii du ma bañ illaa munaafiq ku dul ab naafiq loolu waxu lool lool ko waxu ko ci boppam ah Allahu akbar al imaamu Nawawi mu tegaat ci leneen luy wane ne lii lépp lu ñu sopp la bu dee ne feebar yi ñu wax ci kaw dàqu na mu ne war a way na fi sahihima te soloo nañ ba léegi ci seen ñaari sahih yaani bi imam al-Bukhari wa Muslim imam Muslim ak imam al-Bukhari imam Muslim an abi wa'ilin abi wa'il mu ne Shaqiq ibn Salama rahimahullah mu ne muqaddam qala xatabana ibn Mas'ud radiyallahu anhu fa qala wallahi laqad axadtu waaw mu ne imam ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dañoo sermonné daal lu ñuy defal ab discours mu ne wallahi maa ngi wàcc yàlla laqad dëgg-dëgg axal tujal naa min fii rasulillahi waaw man ibnu Mas'ud jële naa ci gémmiñu yonente bay saa saam bid'an wa sab'ina suura waaw entre soixante-treize wala soixante-treize ba soixante dix ay saar yoo xamante ne ah walaxat te dëgg-dëgg xam na ah walaqad alima asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anni min a'lamihim bi kitaabillahi wa ma ana bi xayrihim walaw a'lamu anna ahadan a'lamu minni rahaltu ilayhi Allah <laughs> Ibn Mas'ud ne ta saxaabaay yonent bi alayhi salaam maa ngi wat ci yàlla ne ñoom xam nañ ko ne man bokk naa ci ñi leen gën a xam ci té téere ñi gën a xam ci ñoom téereb yàlla bi te bokkuma ci ñi gën ci ñoom waaw waaw te bokkuma te bu ma xamoon wat naa ci yàlla bu ma xamoon koo xam ne moo ma gën a xam téere yàlla bi konoon te kon dinaa jël sama war waay dem seeti ko ngir tibbiloo ci moom waaye loolu dama koo gisu <laughs> loolu la <laughs> Ibn Mas'ud lu mu wax waaw waaw moo tax Shaqiq ibn Salama ne fa jalastu fi xalaqi ashaabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fama sami'tu ahadan yaruddu dhalika alayhi wala ya'iba neena te moom mii mu xadram la mooy fekke na jamono yonent bi alayhi saa salaam ne da koo gisu Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il waaw nee na bi mu waxee loolu Ibn Mas'ud man ma toog te loolu mooy saxaaba yi ne ko ci dégg ñun nee na ginnaaw gi toog naa seen jataay saxaaba yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu dégguma kenn ku delloo wax jooju Ibn Mas'ud ne ko li mu wax nag du loolu te kenn ayibul ko kooku lu mu wax ci woppam waaw ngir wan ne léegi taalibe yi dañ leen di yombal en fait dañuy am loo xamante ne xamuñu mesuré wuñu ki leen yàlla booleel. loolu ngay gis boroom xam-xam yépp nag nitu yàlla yi radiyallahu anhu léeg-léeg nga gis ñuy wax yenn ci seen bopp ngir rek ngir jafeñal ngir yombal bopp taalibe yi ñu jàpp li leen yàlla jox te ñu bañ sonal seen bopp ci leneen. waaw ba li leen yàlla teg à leur disposition ñu ban koo mën a utiliser man koo mën a jàpp ni ñu ko waroon a jàppe te xéewalub yàlla bu ñëwee ci yow nga koy fowantal boo maywul bu rëccee dootoo ci jot ci cadre boobu la ñuy waxe waaw waaw ci cadre boobu la nitu yàlla yi ngay dégg ñuy wax yéene yépp ñi xamul naan ñii nag li wax est-ce que ëppul rahma kese la yërmande la yërmande ngir taalibeem yi ak tamit ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom kese ci cadre boobu la ko wax ak sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith at-tahadduth bin ni'ma bi ni'amillahi alayhi loolu kese la du leneen mu ne kon benn ngoog <laughs> loolu kon wax nañ la ne muttafaqun alayhi la al imam an-Nasa'i solo na ko imam Ahmad lu jiitu rahmatullahi mu ne war a solo nañ ba léegi fi sahihi muslim ci sahih imam muslim an ibni abbas jële ci doomu abbas yi radiyallahu anhuma annahu su'ila anil badana waaw <laughs> dañ ko laaj ci <laughs> ibni abbas ah lii gars yi ku waxoon lii mu wax nii gars yi ne eh, sawaay sawaay sawaay moom sawaay vraiment nag sawaay moo gis sawaay yi gis boppam nag non vraiment nag sawaay ah sawaay nag moo gis boppam loolu la gaa yi wax ah parce que ñoom ñu ngi natte rek nit ñi ñoom seen bopp ñoom waaw alors que ñoom soriwuñu <laughs> ñoom ma ne soriwuñ waaw Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wal hadithu qad rawahu al imaamu muslim mu ngi uh, uh, al imaamu uh, ahmad sëriñam solo na ko mag mbokku taalibi al imaam abu daawud waaw rahmatullah ala al jamii musa ibn salama al hudali muy musa ibn salama ibn al muhabbiq saxaaba bu mag boobu doomam kii doomam la mu ne damaa dem man ak sinaanu ibn salama ñu daal di dem daal di umra mu ne Sinaan daal di dem yóbbu benn gëléem boo xam ne moom la wommat di ko yóbbu waaye gëléem gi daal di sonn lool ci yoon bi mooy daa ko sonal ci yoon bi waaw xaw na koo eskante <laughs> xaw na koo eskante waaw waaw xaw na ko escanté dafa dox ba sonn quoi waaw léegi euh, ci yoon wi quoi mu dem ba désespéré ci ay feeram nag waaw mu ne waa lii bu dee ne gi moom sawaay dafay jaaree. manatula ànd ak man ba ca Makka fa may fa ma war a umra mais affaire nu muy demee noonu léegi euh, ñu daal di dem mu am questionnement boobu mu ne bu ma àggee Makka de dinaa bay jàpp ne da koo war a remplacer nee na bi ñu wàccee ba al bi ñu wàccee benn bërëb la boo xam ne sorewul Makka sorewul noonu euh, Makka ko quoi léegi moom moom problème am mooy lii waaw bu ma mu ne bu ma demee Makka moom foog ku ma gis ci boroom xam-xam yi la astahfi la astahfi yan na an zalik sama masala bii dinaa ci laaj insister ci ku ma gis ci boroom xam-xam yi saxaaba yi waaw léegi nag bi ñu wàccee batxaa nee na mu ne mu ne ma de kaay ànd ak man ñu dem ci um, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nataxaddasu ilay ñu dem waxtaan ak moom ci mbir mi nee bi ñu demee mu daal di koy tuddal nag mbiru badanaam bi sayyidna Ibn Abbas ne alal xabiiri saqatat <laughs> ma ne ci ki xam mbir mi dëgg ci la sa masala bi toq na ci noppam nag ak si nga nag ci ki nga xam ne nag yow mooy liñ naan yow moom Ah, yaa ngi door a agsi nag yaa ngi door a teer si hmm. mooy sa masala bi nag mu ngi toq na ci noppam ku xam dëgg dëgg lan mooy tontu masala bi <laughs> loolu mu ne waaw kay loolu bon loolu lañ ci soxla soxlawuñ li ci des <laughs> waaw <laughs> euh, loolu la ci soxla moo tax mu ne fi riwaayati euh, sahih Muslim an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu su'ila an al-badanati idha usifat qalat ala al-khabir saqatat yani nafsa waaw wa dhakara tamam al-hadith mooy la fekk mu ne toq na mooy loolu du saaru pàgg waaw yow nag nga laaj benn question benn borom xam-xam ci benn conférence mu ne la nag sa laaj bii nag laaj nga ko dëgg dëgg ci nga ko war a laaj <laughs> mbooloo mi buñ xawul yi te ji mais saa nag saa yi saa fii mu ne day doose gaa yi yeneen gaa lay xam loolu ne gaa ni mu xam alors que loolu lépp taxu loolu loolu ku la wax loolu la yaa ko ci dégg sa ñaaw bopp <laughs> mu ne wana daa iru imaam mu ne xadiis boobu mu ne wana daa iru ala kasiira laa tun laa tun laa tun xasar wa kullu mahmuul ala ma zakarna wa billahi tawfiq mu ne nag yu mel nii ak a bari nekkul loo xamante ne lu ñuy takk la wa kulluha mu ne lii lépp nag xadiis yi ma fi tudd nii yëpp dañ koy yenn ci li ma tuddoon te lii la mooy koo xamante ne moom nee nga mel li waxoon ci kaw kooku yi garaawul ci wax ci sa bopp yu mel nii léegi nag kon walillahi alhamdu wal minna al azkar al muntaxab min sayyidi eh, min kalaami sayyidi labrara gis nañ ko léegi fii pour ñu tëj bon Imaam An-Nawawi bon leeralal nañu masala yi ko léegi euh, ñu taxawal tuuti. Euh, foo xam ne euh, euh, dina am solo mooy xadiisu Seydina al-Miqdaad bi waaw xadiisu Seydina al bi nga xam ne doon xëpp suuf waa bi nga xam ne ci lay tagg Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan nga ne waa loo waa waa attends attends bala ngay dugg ci waa loo Seydina Usmaan moom waa ji di ko tagg doon mu bàyyi ko ma ne waaw léegi mooy yi ñu gis nga fi ñu génne léegi ak masala yooyu moom loolu la xam loolu da ko yow yaakaar nga ne loolu nit Seydina Usmaan nit tagg na koo tagg ba mu jàpp ba ba ba ba mu jàpp euh, ci boppam lu mu warul woon a jàpp haasha kooku dépassé na foofu <laughs> voilà <laughs> salaa yonen saa saa ci boppam waxu ko euh, Seydina Abu Muusaa bëggal nee ko mu dugg te nga bëggal ko àjjana loolu yaakaar nga ne beneen mbindeef tagg na ko lu tax ginnaaw bi mu déggee loolu ci yonen saa lu koy def loolu leneen alors que waxu yonen saa salaam bee taxu ko teg bese ci siraatal mustaqim ci al istiqaama gu mat sëkk waaw kon sauf que al Miqdaad moom daa def li radiyallahu anhu yeneen saa sa wax voilà léegi nag euh, léegi wax jooj mooy sayyidina al Miqdaad ne yeneen saa salaam moo ne bu ngeen gisee koo xamante day tagg ni jël leen idaa ra'aytumul maddaahiin faxsuu fi wujuuhihimut turaab loolu boroom xam-xam yi gis nañ sayyidina al moom ni mu ko jàppe waaw moo imaamul Qurtubi mu ne lii boroom xam-xam yi dañ koo ta'awwalu ghayru dhalika sahabi ta'wilat parce que al-Miqdad moom daa jàpp li yonent saa sallam ala zahirihi ni mu ko waxee mooy bu ngeen gisee kuy taggaate surtout taggaate kat da koo def siixatul mubaalagha moo la imaamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala mu ne waa ji wa la'alla hadha ar-rajul kaana mimman ittakhadha al-madh aada al-madh aada wa hirfa fa sadaqa alayhi maddah wa illa fala yasduqu dhalika ala man madaha marra aw marratayn aw shay'an aw shay'ayn wa qad bayyana as-sahabi radiyallahu anhu al-Miqdaad bi fi'lihi anna muraada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min haadha al-hadiith hamluhu ala zaahirihi fa'aaqaba al-maddaah bi ramyi at-turaab fii wajhihi wa huwa aq'adu bil-haal wa a'lamu bil-maqaal al-imaam al-Qurtubi borom al-Mufhim sëriñu borom tafsiir bi di def sharh Sahih imaamu Muslim rahmatullahi alayhi mu ne kii nii amaana waa ji al daa sànni woon suuf si amaana nit la koo xamante ne dafa jàppe woon ab ak taggaate ak taggaate léegi mu ne amaana kii daa jàppe woon ak taggaate def ko métier wala aada parce tam na ñoo xam ne ñoo jàpp nañ ne seenu dund ci saa mbay mbayaan la la war a tegu alors que loolu diine da koo tere ah diine l'islam du diine tasaawul ak gaajaateeg ak courbé le chine waaw waaw amul ñu naan waa ji mooy géwalu diw géwél day am day day day dañoo mas a am li nga xam ne ay nit nekk ay boroom xam-xam yu mag nekk ci domaine yëpp ay médecin ay lu nekk ay lu nekk waaw même bu dee rek géwél lañ après yow nga bëgg a jàpp lool ko nit ki waaw te loolu gi naan géwél te ah, am xam ne ay géer lañu mais loolu lañ jàpp nit waaw ba pare di ko di ko bàkkoo naan ci laa amee 4-4 waaw. sama tagg yi may tagg maamu gaa yi ci laa amee kat kat ci laa tabaxi kër loolu nit war naa am kersa di ko wax loolu nit war naa mën a am kersa di ko wax parce que l'islam wootewul ci laaj ak courber ak di di saa may mayaan moo tax imaamu Tirmidhi non imaam al al al mu ne amaane kii nii daa nekkoon koo xam ne ak taggaate la jàppe woon aada bokk ci ñi nga xam ne loolu lañ jàppe nit ci waxeer fa léegi nag bu boobaa mu dëggu ci moom que ne koog mat daax la yeneen saa sànni oh suwu sànni leen fii wujuhil maddaahin siixatul mubaalaga superlatif nag koo xam ne benn yoon la tagg nit wala ñaar ñett ñaar wala lu tuuti ñu ne kooku maddaax la déedéet mu ne tam saxaaba bi muy Sayyidul Miqdaad leeral na nan lan la yoneen saa sa waxam ji lu muy tekki. mooy jël suuf mooy ci kaw noonu mu ko waxee jël suuf sotti sotti ko ci gémmiñ sotti ko ko ci xar kanam bi moo tax waa jii doon ko def amirul mu'minin Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahimu rahman mu jël suuf sotti ko waaw ci xar kanam bi xëpp ko ko te moom moo gën a xam xaal bi yeneen saa doon wax ak lam doon wax ndax ar-rawi adra bima rawa loolu règle la ci soloo xadis jël ko ci yonent bay saa moo ko gën a xam ku dul waxalee lii moo tax yeneen yi la fiy wax yépp ci ginnaaw gi naan la boroom xam-xam am nañu ne lii lañ ci jublu lii lañ ci jublu loolu lépp dimula dëgër li gën a dëgër mooy lii say nal met daan ñi dégg na saa salaam wax te ñoom ñoo gën a xam langue bi ko dut ñoom waaw làkku arab ñoo ko gën a xam ba pare fekke ak yonen saa salaam ban contexte la ko waxoon kon xam na ne bu yonen saa waxee lii li tax mu jël suuf ne Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne waa ji waaye man daal lu la dal ba ngay sotti waa ji suuf mu ne ko parce que yonent bi alayhi salaam moo ñu digal ne bu ngeen gisee sànni leen ci génn ci xar kanamu taggaatekat yi suuf waaw. mu ne waqat kon mu ngi noonu waqat ta'awwalahu imaamul Qurtubi rahimahullah mu ne daal na koy gëndale interprète ko ghayru zalika saxaabi kurut saxaaba bii nag ta'wilaat yeneeni façon waaw. waaw ah, ba pare naan li annahu ra'a anna zahirahu jafa waaye lii wax ju ñaaw la waaw lii imaamul Qurtubi di wax ne mooy ci biir nii le fait jël nit bi wax nga jël suuf sotti ko ko loolu daa nekk loo xam ne du bonne manière du lu ñu war a def waa waaw wan na bi yu te yonent saa yonent bale sa sa laa ya'muru bi laa yu'maru bil jafa laa ya'muru du diggee ci loo xam ne yu mel noonu la quoi wala iyaazu billah dañ naan la yow sa wax boobu mooy jafa mooy ñàkk xam ak ñàkk yar parce que Seydina Miqdaad yaakaar nga ne yeneen saa salaam dina wax wax moom mu jëm lii la la wax ñu naan loolu yeneen loolu jafaa la du jafaa waaw nit ñu bari li ñuy xool mooy kay ka def ñu koy corriger moom kenn du ko kenn ka def lu tax koy corriger kenn du ko xool léegi dañuy xool ku koy corriger moom ñu naan waroo ko woon defe nii wal iyaazu billah alors que yeneen saa salaam digle ko waaw wal iyaazu billah mu ne fa qiila moo am ñenn ñi ne inna mooy mooy am na nag ngeen ñenn ñu wax ne li muy tekki ne sotti leen ci seen xar kanam yi suuf mooy xay yi boo xam mooy toroxal leen ne mooy na ngeen leen mooy kii sooy loo leen sooy loo leen voilà ku ñëw di tagg nit ngir am dara bu leen ko jox dara wala tontuhu shay'an bu leen ko jox dara benn ngoo li am na man utiya turab lam yu'ta shay'an ndax képp koo xam ne yow liñ la jox mooy suuf mooy joxuñ la dara mu ne kadaa qaal na ko noonu mooy comm li yonent qad kama qad jaa fi al-hadith al comme ni ñëwee ci beneen bi yeneen saa sax naa ni daa jaa sahibul kalbi yatlubu thamarahu famla kaffahu turaba ne boroom xaj bi bu ñëwee koo xam ne daa ñëw nee na laa jaayum xaj quoi <laughs> di laaj naan ma eh, fay ma sama xaj bi bi ma la jaayoon mu ne jëlal suuf nga feesal ko li nga xamante ne mooy tenqam ne ko tàllalal mu tàllal nga tibb suuf tibbal suuf dëbb sa gannaaw léegi nga ne ko tàllal mu tàllal nga sotti suuf si ci kii mooy bu ci am dara parce que fa manul kalbi gisoon niñ ko xadis yi naa jaabir waaw njëgu li nga xam ne mooy xaj dafa nekk lu bon la mooy baaxul <laughs> waaw mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne ah waaw ah, mu ne rawaawu ahmad loolu imaam ahmad moo ko solo mu ne ay xajabahu wala tontu shay mooy sooyloo ko ta bu ko yox dara mu ne waqiila nee nañ inna maanaaw anti mooy maanaam mooy jox ko mooy jox ko jox ko jox ko jox ko wala tabxal xalaale yi bul nay ci moom fa inna ma ala kulli ma yu'ta ila ndax lépp loo xam ne moom la nit kiy joxe ci suuf la jëm te loolu laa uxtu daa wax joxe bi la tuddee jot sotti leen ci ño seen xar kanam euh, suuf mooy euh, jox leen ko lu bari waaw waaye loolu xam nga dese naa dëgg kon am nañ lan di sëy nal miqdaad gis ñenn ñi ne mooy nangeen leen sooyloo bu leen leen jox dara beneen bi ñenn ñi ne mooy jox leen leen te bu leen nay ci ñoom ndax lépp loo joxe de toute façon lépp ci suuf la jëm voilà mu ne kon juróo euh, ñeenteel wa qiila maanaahu at-tanbih lil mamduh ala an yatadhakkara anna al-mabda'a wal muntaha at-turab falya'riduhu ala nafsihi li alla ya'jib li alla yu'jiba bil madh wa ala al-maddah waaw li alla yufrita wa yutriya bil madhi wa ashbahu al-mahamil ba'da al-mahma léegi loolu voilà mooy lii mooy ñeenteel bi ah mu ne am ñu ne mais maanaam bi mooy bii la mooy ak bàyyiloo xel la ki ñuy tagg këne ko ah tàmbali mbir yi ak yéexitalu mbir yëpp suuf la gaaralal suuf sa kanam nag ngir yow nga ciy fàttale ko yow mi ñuy tagg ke tagg gii bañ laa wor da nga xam ne loo la oo fi man def boo fi beewee ci suufin nga jëm bés dina jot ñu suul la waaye kii taggaati tamit gaaral ko mu gis suuf si ngir mu bañ a xam ne moom itam ci lay dellu kon nag na wax loo xam ne bu duggee biir suuf bu ko malaaka yi laaj mu mën a tontu mu bañ a ëppal tey jaawala di dépasser borne ci li nga xam ne moom lay tagge waaw waaw imaamul Qurtubi nag mu ne lii de ma ne li gën a niru ci mbir yi mooy al wajhul awwal mooy bu njëkk bi waaw waaw kanta yi nga xamante ne nii moom moo ci wamaa wamaa bandu lay san lay yi mu awal mu ne ci def yooyu jarul a bàyyi xel quoi ndax Seynal Miqdad mi fekk mbir yi loolu mooy ah loolu la quoi voilà waaw imaam alxaam na xajaar nag tudd na ko tudd ci ay six wala cinq mu ne bi njëkk mooy bi Seynal mooy na ngeen sotti bu ngeen gisee maddaa gaa yi taggaatekat yi sotti leen ci seen xar kanam yi suuf mu ne bi ñu njëkk annahu mahmulun ala haqiqati kenn loolu dañ koy yen ci mooy ni koy nanti bari saa saa waxe noonu lay deme waaw koo fi gis mu nekk fii tagg nit ñi tagg gu dul jeex yonent bi alay saa saa mim la digal mooy jëlal suuf nga daal di ko ciy sotti jeex na waaw <laughs> jël leen ngeen sotti ko ci jeex benn ngoog te loolu la al miqdaad nga xam ne mooy raawil xadiis daal di joxe loolu moo tax moo gën a xam nit ñi li mu solo mooy bi ci gën a dëgër loolu lay wax mu ne asaani waaw wasaani alxaybatu wal xirmaan mooy nga daal di koy euh, euh, euh, sooyloo xañ ko bu ko jox dara waaw comme l'imamul Qurtubi doon wax sànq borom bi bu ñëwee naan day laaj njëgal xaj bi sotti leen yeneen saa sax ne sotti leen ci loxoom suuf comme boobu ñetteel waaw mu ne ñetteel bi mooy comme nit ki bu ñëwee ki lay tagg ki lay tagg nga ne ko bi fii kat turab <laughs> waaw mu ne comme dang naan yàlla na sax gémmiñ gi fees dell ak suuf mu ne arab yi dañuy utiliser lii li man xaw qawla koo xam ne bëggoo li may wax mu ne kon yeneen saa sam daa mel na ne ku ñëw di leen tagg tagg yu metti yooyu loolu wax leen ko ne yal na say gémmiñ gi fees dell yal na la yàlla logal li nga xam ne mooy suuf voilà bi fii kat turab mu ne ak taalifu léegi ñetteel bi waaw mooy bii mooy bi fii kat turab mu ne ar-rabi'u al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ñeenteel bi mu ne loolu anna dhalika ah yataallaqu bil mamduh kaan yaxuda turaban fa yabduruhu bayna yaday yatadakkaru bi dhalika masirahu ilayhi fala yuta bil madhi alladhi sami'a voilà mooy fala yatgha voilà mooy bi imaamu Qurtubi doon wax léegi mooy dañuy tënk kii yi mu wax mooy boo jëlee wax yi ci borom xam-xam yi ta'wilaat interprétation yi jox yii la mooy ñu ngi kon ci Euh, euh, cinquième bi ñu ne lii day concerne ki nga xam ne moom la tagg na jël suuf daal di koy wasaare ci kanamam di ci fàttale koo ne mu jëm mooy fii ah ci suuf la jëm ah waaw bu mu fi nekk mukk kon di beew ndax tagg gii nga xam ne moom lay dégg waa ji ko tëdd ko tagg waaw mu ne alxaamisu gàntaa juróomeel bi ñu ne loolu mooy euh, i'ta'uhu non non almuraadu mu ne ba xasi turam mooy u mooy jox ko waaw maa talaba mooy ki nga xam ne mooy taggaate yow jox ko li muy laaj li ko tax a jóg li am na kulla zi alladhi fawqa turaabi turaab waaw yow jox ko rek mooy mooy sotti leen ci xar kanamam suuf loolu mooy jox ko waaw dama ko lii moom moo gën a sori moom même bu dee ne imaam al-Haafiz Ibn Hajar na ku mel ni al al imaam al-Baydaawi ci lii la dogu waaye lii dara la dëgërul voilà <laughs> waaw lii moom dara la dëgërul lii tuuti waaw waaw loolu moom laysa hada euh, euh, bi bi léegi quant à bi mooy euh, ki nga xamante ne nii mooy mooy tagg moom la tagg mu daal jóg fa nga xam ne moom lañ koy tagge waaw te muy jóg. mu daal di wasaare suuf si boofee bu ko defee war ne soxlaw dara ci li ngay def waaye yii nii yëpp laysa hada bi dëgër li dëgër moom la al saydina al miqdaad radiyallahu taala anhu daal di wax te loolu la ko déggee moom mi soloo xadiis bi mooy ma ne jëlal suuf nga daal di koy sotti ci képp koo xam ne day ëppal ci loolu léegi kon gis nga lii mooy li nga xam ne mooy lii jëmoon ci suñu hadis yi walillahi alhamdu wal minna imam an defal nañu lépp ci al azkar <laughs> al muntaxab min kalaami sayyidil abrar alayhi afdalu salatu wassalam kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci la jeexale lii que kon mbir mi loolu la mooy koo xam ne ci taggaate la dëkk lañuy def lii loolu nag mooy mbir la moo xamante ne al miqdaad moom nii la da koo doxal noonu la ko jàppe wala lii la léegi ñeneen ñi yor yeneen taawil yi ñoom dañu naan waaw loolu kon mooy eh, yow ku def loolu doo sotti ci wax waaye zahiru waxu yeneen saa sallam loolu la digle waaw <laughs> loolu la digle te loolu mooy li gën a dëgër comme nga xamante ne nii noonu lañ ko gise bii ñëw insha allahu taala ñu gis chapitre bi nga xam ne moo ci tegu muy chapitre trois cent soixante et